baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qul siiruu fi l ardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu alladina min qabl kaana aktaruhum mushrikiin suñu boroom di wax ci ñeent fukkeelu laaya bi ak ñaar mu ne qul waxal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wax ku yéefiru màkke yi siiru dox leen siiru woyaase leen fil ardi ci suuf si fanzuru bu ko defee ngeen xool kayfa kaana naka la nekke woon aqibatu alladina min qabl mujjéentelum ña nga xamante ne nii ñoo doon weddi te jiitu woon leen fii booy ñi fi newoon fii ci kaw suuf te jiitu woon leen fii yéeg dinañ xam bu boobaa ke ne kaana nekkoon na aktharuhum liw poon ci ñoom na dañ doon weddi boroom bi tabaaraka wa taala ba ñu ko defee nag ma mbugal leen mooy looloo loolu moo ci tegu ma mbugal leen ba nga xam ne ay seeni jaar-jaar kese ngay gis léegi ci kaw suuf ñu boroom nag waxaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko faaqim wajhak kon nag coo wooralal li nga xam ne mooy sa jëmm sa lépp daal di koy taxawal jublu li diini ñeel dundin wii ngir tëralin bii la boroom bi tabaaraka wa taala tëralal alqayim yi bi nga xam ne mooy bi jub bi xab li laata an yatiya muy dikk yawmun bés boo xamante ne nii laa maradda lahu min allah kenn manu ko delloo ne borom bi nag ci bu delloo ko borom bi ne du xew yawmal qiyaam bés ba muy jot bu jotee kenn manu la fexe ba delloo ko borom bi tabaaraka wa taala ba du xew yawma idin yasaddaun mu ne bu ko raw rawgee ñoom ci la ñuy tàqale koo tàqale koogu jeex nga xam nga waxoon na ko ci jalaay yiñ génnoon kene bés boobu mooy ci la ñuy taqale ko ñenn ñi dem safara <coughs> ñenn ñi dem àjjana ñenn ñi dem safara comme niñ ko gise woon ci saar bi génnoon mu ne man kafara bu keroog nag nga xam ne ci la ñuy taqale ko jullit ñi daal di taqale ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi une fois pour toutes mu ne man kafara taqale googu nag nii lay amee ne képp koo xam ne nag dafa weddi woon fii ci kaw suuf fa alayhi kufru mooy ne gis nga lay tukkee ca kéeféram goo gële ci kawam lay këppu dee wa man amila saalihan waaye képp koo xamante ne nii dafa jëfoon yiw fii ci kaw suuf na ko leer ne moom am fali anfusihim ngir seen bopp na moom lañu doon laytaayal taayal de mooy lu baax li nit kiy def fii mooy tërilunu bàmmeelam fa muy tëddi bàmmeelam na leer ne rek ngir foofu la moom lay lay waaye it mooy ne moom lay laytaayal ngir ngir àjjana utal ko fa ay lal yu nooy yu baax te waleere yoo xamante ne nii ci sa jëf ju baax jot ci nga koy amee boo bëggee sa bànneel nga dund fa ci jàmm nekk koo xam ne ay xéewal la fay fekk mooy jëfal lu baax lool mooy nekk sa laytaay ëllëg de suñu boroom ne dama leen a taqali nii nag li yëg ziyaar ngir boroom di daal di fay alladina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm te dëggal waamilu saalihaat yi te doon jëf-jëf yu baax yi fii ci kaw suuf min fadlihi ci ngëneelam ju yaatu ji àjjana ak yërmandeem innahu dëgg-dëgg moom borom bi tabaaraka wa taala laa yuhibbu bëggul alkaafiriina yéefér yi wa min aayaatihi suñu boroom di waxaat comme na ko tuddee ba mu ko doon tudd ca jamono yeeg ci saar bi dañ doon gis nga xam ne wamin aayaatihi yi di répété wu kere mu ne wamin aayaatihi bokk na ba léegi ci màndarga yi wane ne sañ-sañam kàttanam ak man-manam ay yursila riyaaha mooy mu yónni li nga xam ne mooy ngelawu xéewal yi waxoon nañ la bu nekkee li nga xam ne riyaah bu dee dafa nekk pluriel mooy lu bari mooy ay xéewal la waaye bu dee riix moom moom def ko benn muy singulier moom musiba la kon mu ne bokk na ci màndargay wane sañ-sañam ak kàttanam ak man-manam an yursila mu yónni ar riyaaha ngelaw yi mubashiratin nga nekk loo xam ne ngelaw yuy bégloo la di bégal ña nga xam ne ne ñooy xaaru taw boo xam ne amuñu ko woon borom bi yónne muy ngelawu mousson bi yi nga xam ne ñoom ñooy indi taw wala yudiqa yi yudiqakum waaye it borom bi da koo def indi ngelaw yoo yële di bégle waaye tamit ngir li nga xamante ne nii mu mosal leen min rahmatihi ci yërmandeem gi ci taw bi nga xam ne ci la yërmandeem gi muy wërsëg gim leen di defal di génnee wali tajriyal fulka waale it ngelaw yooyu ñoom ñooy puus li nga xam ne mooy mooy ngir mu daw al fulku li nga xamante ne nii mooy gaal yeeg bato yeeg yooyu ndax ngelaw yi moo leen di puus ci kaw géej mooy bu doon ne ngelaw amul amul dala ko lu dara lu koy propulser moom gaal yi du avancer de kon bi amrihi lépp lépp nag di tegu ci ndigal ak namm namm borom bi tabaaraka wa taala wali tabtaxu min fadlihi waaye it ngelaw yoo yële ci kaw géej yi ngeen man di sàkku ci kaw géej biir géej ngeen di sàkku min yi ci wërsëgam gu yaatu gam leen fa defal nappkat yi di fa wute li ñuy napp ña nga xam ne ñoo fay jële ay wurus ak yooyu tamit di ko fa jële waaye ñiy jële pétrole beeg gaz bi yooyu ci biir ndox mi offshore yooyu di ko jële ci biir ndox mi yooyu yépp borom bi tabaraka wa taala daal di leen ko fay defal ngir ngeen sàkku ci xëy xéewalam googu yërmandeem gu rëy googale muy li nga xam ne gën bi waaye nag li gën a rëy ci loolu lépp mooy bu ma yii nag walaallakum tashkuruun ngir nag bu jeexital ba bu ngeen paree ci yii yëpp ba am xéewal yii yëpp ma leen defal ngeen daal di nekk ñoo xamante ne nii ñu may sant la mu ne walaqad dëgg-dëgg arsalnaa yónni woon nañu min qablika la jiitu woon yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rusulan ay ndaw yu bari alayhimu salaatu wassalaam ilaa qawmihim ca seen ñoñ ya fa jaa'uhum ñoom nag dikkaloon nañ leen ñu dikkaloon leen ba ma leen yónnee ca saasa bil bayyinaati ti yu leer yi wane ne man lañ war a jaamu kenn warumaa bokkaale de fantaqamna min alladhina ajramu ba mu demee nag yónni leen yonent yooyu dem alayhim salaatu wasalaam indi leen yu leer ñu bari ci ñoom daal di leen weddi naa ñu daal di fayyu daal di mbugal min alladina ajramu ca gaay nga xam ne ñooy way jomm ñaa jaamu ña nga ko weddi ci yée ca ñoom wakaanata nekkoon na te du dañ di nekk xaqan mooy loo xamante ne boroom bi dara warluwul mi nga xamante ne dara waru ko mooy moo ne man war warlu naa sama bopp alay naa ci suñu kaw nasrul mu'miniin mooy dimbali way ngëm yàlla yi mooy loolu la innaa la nansuru rusulanaa la suñu boroom waxoon comme li ñu ko gise woon mu ne ca suuratu Zumar wala li nga xamante ne mooy Ghafir mu ne man maay dimbali ñun ñooy dimbali yi nga xam ne mooy suñu ndaw yi ak ñi nga xam ne walladiina aamanu ñi gëm fii ci àddina ak bés bi nga xam ne ci la seede yi taxawee kon mu ne borom bi nga dara warul mu ne wakkaana nekkoon naa xaqan nekk loo xam ne mooy lu mooy loo xam ne lu war la lu ma warlal sama bopp moom mi dara warul keneen naa lay naa ci suñu kaw moom mi dara warul nasrul mu'miniina li nga xamante ne mooy dimbali way ngëm yàlla yi moo tax ku bëgg am dimbalul yàlla yow nekkal ngëm yàlla gëmal yàlla te borom bi tabaaraka wa ta'aala kese tax li ci des moom bu ci nekk di sonn mooy yow nekkal ci li la war borom bi moom li nga xam ne moom mi dara warul ne maa ko leen koy taxaw loolu moom ko ma ki nga xamante ne nii yursilu moom mooy yebal ar riyaaha mooy yónni ngelawu xéewal yi fa tuthiru saxaaba nga gis nag mu daal di xëcc nga gis waay muy commencé nag di yëkkati saxaaban ngelaw yi di yëkkati ay niir yoo xam ne yu bari la fa yabsutuhu muy ngelaw muy niir yi nga xamante ne mooy niir yi indi taw muy mousson bi fa yabsutuhu fi sama nga gis borom bi daal di tàllal niir yi mu bu ngelaw li ëf ko nga gis fu bari niir yi jaar fépp commencé lëndëm ci kaw asamaan yi de kayfa yashaa'u nu mu ko soobee nag la koy defale nga koy yaj'aluhu mu daal di def niir yoo sa fan ay dog-dog nga gis mu jaar ñu ne hey yi de jaar na côté Tamba foofu moom niir yi am na côté bu fa jaar yenn yi jaar côté Ndar ñu ne ha ah, am na de yu jaar fële kon mu def ko kisafan ay ay doggi dog fa taral wadqa bu ko defee noonu nag bu nekk mu yónni ko gox ba mu bëgg mu taw fa taraa nga gis al wadqa ndox mi muy taw bi yaxruju muy génn min xilaalihi ci diggante niir yi di wàcc di jóge ci niir yi di wàcc fa ida asaaba bihi bu ko borom bi ñama laalalee nag man yashaa'u ku ko soob ci jaamam yi ci suuf ya nga xam ne moom la bëgg mu taw min ibaadihi ci jaamam yi ida hum nga gis leen ñoom jaamam yoo yele yastabshiruna ñuy bëgg rawatina ñi nga xam ne ñooy baykat yi ak ñi nga xam ne sax dañoo toog maral dal leen ba nga xam ne mooy amatuñu ndox moo xamante ne nii ndax seen robinet yeeg seen forage yi kan mu ngi commencé am problème bu taw bi ñëwee nga gis leen ñu daal di bëgg wa in kaanu te kat ñoom ñoo ñële doon bëgg noonu nekkoon te même bu dee ne nekkoon nañ min qablu lu jiitu taw bi di ñëw an yunazzila min qabli laata an yunazzila ñuy wàccee an yunazzala ñuy wàcce alayhim ci ñoom min qablihi lu jiitu taw bi muxlisiina nekkoon nañ ñoo xam ne demoon nañ ba ñàkk ke ba ñàkk yaakaar nag ba nekk ñoo xamante ne nii dañoo désespéré wu ci li nga xamante ne nii mooy li leen daloon ci bekkoor ak yooyule mu ne fandur suñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi fandur xoolal ilaa aathaari rahmatillah xoolal ci jeexitalu yërmandey boroom bi xéewalu boroom yu rëy yi nga xam ne mu ngi leen koy tuddal fii nii kayfa naka yuhyil marda naka lay dekkilee suuf si ba'da mawtiha ginnaaw ba mu géntee ginnaaw ba mu deewee ginnaaw ba nga xamante ne nii dara saxu fi suuf si nekk loo xam ne lu gént la inna daalika dëgg-dëgg kililu inna daalika nekk na ci loolee inna daalika boroom bi def lii la xiil mawtaa moom mooy ki nga xamante ne mooy dundal ñi nga xam ne ñooy dee moo leen di dekkil de wa huwa ta moom borom boobale ala kulli shay'in ci lépp rek qadirun ku ko capable la gis nga ni muy misaale alxuraan ni muy misaale dee ak gàncax yi dafa bari mu ne la wala inarsalna te gis nga bu ñu yónni woon riixan ngelaw boo xam ne nag bii lañ la wax mooy ngelawu musiba mooy bu dee benn bu ñu woon ngelaw boo xamante ni fara aw hu ñu gis ko musfarran mooy ginnaaw ba seen tool ya naatee ma yónni benn ngelaw moo xam ne moom daa ànd ak mbuuyaat lépp ñëw yàq lépp bu wujj seen seen seen gàncax yi mujj nekk seen mbay ma nekk mus musfarran loo xam ne dafa commencé mboq jëm ci xonq ci ndax yàqu la dallu di nga gis ñoom ñoom nit ñi ñu mujjee min ba'dihi ginnaaw ngelaw loolu li ñëw faagaagal seen récolte yi seen mbay mi yakfuru nañuy weddi borom bi tabaaraka wa taala léegi mooy borom ba leen defaloon xéewal yi léegi mooy du ñu reconnaître du ñu reconnaître xéewal yam leen defaloon de ngelaw ya indi woon na xéewal nga ba mu ñëwee waaye benn ngelaw ñëw yàq lépp ñu mujj du ñu ne sax ah borom bi kat defaloon nañu lu jiitu woon lii di xew defaloon nañu bañ amoon mbay mu baax daaw ak daaw jéeg mbay mi baaxoon na lan moo tax kon ren mbir mi doxul rek ñu bëgg a saalit wala baaxoon na bañ commencé woon sax di ko ut di ko góob ak ñekk lii